kon nag léegi loolu la imaamu Nawawi rahimahullah taala daal di wax ah léegi nag ginnaaw loolu <laughs> mooy kon gis ngeen kii euh, lii mu bokk ci mu ne wa fiihi manqabatun li Abil Haytham mu ne lii dañ ciy jànge mooy euh, euh, jaloore ju mag ju al imaam Abul Haytham ibn Tayyihan Malik ibn Tayyihan am ba nañ bi sallallahu alayhi wa sallam lu nii ba mu ko ba mu ko gaarale ñaari saxaabaam yi kërum la dem radiyallahu anhu waaw këru Ansaar yi bari na de kër ak kër Seydina Ousmane a ngi fi woon neewu leen nañ dem kër Seydina Ousmane te ko Seydina Ousmane Richard la woon waaw neewu leen nañ dem kër Talha ibn Ubaydillah non waxul ñoon ñépp lii mu ne mooy kër Abul te ñoom Sa'd ibn Mu'adh ah Siddiqul Ansaar ak ñooñ nga xam ne ñoom Usayd ibn Hudayra kilifa yu mag yooyu waa banu Sa'ida ak waa banu euh, Salim ibn Amr Awf ñooñu sax sori nañ waaw waaye ñoom Abu Ayyub al yi neewul nañ dem foofu déedéet kër Abul Haytham Malik ibn Tayyihan loolu kon nekk li nga xamante ni nii mooy benn ci jaloor ñu mat waaw ay way ñeenaa ka nga xam ne yonent bay saa saam këram la jubluwaay ànd ak ñaar ñii Allah <laughs> waaw <laughs> léegi nag bi ñëwee kon mu nuyoo biñ ñëwee kër dañoo nuyoo ñëwul rek ne maay yonent saa saa ah bi leen bunt way dañ puus bunt bi dugg déedéet <laughs> waaw mooy nekk kilifa nekk kilifa booy dem sa kër taalibe yi doo ñëw rek ne saraax de ah non yëg woon naa ne maa ngi ñëw sax loolu mayu la koy ñëw rek ne saraax dugg déedéet da ngay yëglu waaw da yëglu yonent way daal di yëglu waaw wax quoi daal di yëglu léegi nag bi nga xamante ne nii mooy bi ci la ñëw Ah, femme bi ne leen euh, marhaban waaw dagal leen waaw wa ahlan mooy loolu it baax na sunna la waaw boo amee gan muy ñëw nga ne ko marhaban dal ak jàmm dal leen ak jàmm ak si leen ci jàmm wax yu mel noonu dafa am solo wala te tamit noonu mu terale ñii mu ne wa fii si baabu ikraam ad bi hada al qawl wa shabih bokk na ci dañ ci jàngi ko ne sopp nañu ngay teral gan di ko di ko ta teeroo lu mel nii buy agsi wax yu mel nii marhaban ahlan wa sahlan ah yu mel noonu marhaban wa ahla waaw ndax bu du woon lu ñu wax fan nga ko jëlee yeneen saa saa ne ne yow kenn li baaxul kenn du wax loolu déedéet le fait que dégg na ko waa ndaw soo ko ba pare mu wax la mu kii loolu day wane ne kon lii sunna la taqririya te tamit yonent bay saa saa waxoon nañ am nay riwaay yoo xam ne ndaw si yonent saa saa dafa nuyoo nuyoo nuyoo ñetti yoon ndaw si njëkk taw loolu dañ ci jàng fekkum ndaw si tamit waaw ak bëggam yiw waaw ngir yonent bay saa saam ñaanu yonent bay saa saam ci seen kaw ndax ñaan la assalaamu alaykum waaw bu wuy dina dottee ko allahu akbar <coughs> waaw mu ne la fekk nag ndaw si ganale leen ne leen agsi leen mu ne loolu daa bokk ci li nga xam ne moom la ñu yonent bay ndax waxoon na man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir falyukrim dayfa képp koo xam ne gëm nga yàlla ak bés bu mujj ba na ngay gore na ngay na ngay ganale sa na ngay teral sa gan mu ne wa fii jawaawu jawaazu samaa'i kalaamil ajnabi wa muraajatiha wa muraajatiha al kalaam li xaaja mu ne dañ ciy jàng ci hadis bi le fait que ren saa saa ñëw di wax ak ndaw si que possibilité wax ak jigéen boo xam ne du sa soxna waaw du sa du sa du sa du sa du sa koc armal tamit ak tamit di wax di wax mu yee tontu ngay wax ak moom waaw bu dee ne aajoo ko waral comme ndaw si dafa ñëw wax ak moom ndaw si boo xëy la mu ne ko ana diw ah moo jëkkëram jeeg yooyu ah léegi ndaw si tontu ko ne ko euh, zahaba yastazimu lana al ma waaw dafa dem utal ñu ndox mu xam ne mu baax la mu ne wa fii mu ne dem bokk na liñ ciy jàng wa jawaazu iznil mar'ati fi dukhulil manzili manzili zawjiha liman alimat ilman muhaqqaqan annahu la yakrahu bi haythu la yaxlu biha alxalwa almuharrama mu ne dañ ciy jàng possibilité jigéen gi accueillir ay góor yoo xam ne dañoo ñëw di seet ci boroom këram waaw du ne rek xool waaye sone mu xool ne comme que ñoom la eh, non mu ne nag ci kaw a condition bu dee ne xam ne ne jëkkëram moom ñii ñii nii muy accueillir nii dina ci mooy loo xam ne mu xaqan xam-xam bu leer amul lu muy jortule déedéet waaw kene moom loolu bañu ko mu accueillir nii moom loolu da koy kontaan loo sax bu xamee lool jarul muy xaar naan xaaral ba mu ñëw naa leen bàyyi ci biti ba mu ñëw xoolal boppam ndax da leen di accueillir am déet déedéet waaw loolu nag il faut am ci lu ko leer mais bu dee daa am jort déedéet bu mu leen accueillir waaw moo tax Seydina Abu Bakar xam nga lu mel noonu masoon na koo dal radiyallahu anhu gaa yi ñëwoon noonu këram noonu ko mais Seydina Abu Bakar affaire bi xaw ci woon kontaan ba yonent way sasam ci la waxo woon jàngal leen ne leen dak bu kenn dugg kër kenn waaw fekk moom nekk fa lu dul ci ndigalam wala nga ànd ak moom voilà kon loolu la voilà mais bu dee ne xam nga ko lool mooy benn nit ak tamit mbooloo même bu dee mbooloo ngeen sax yoo xamante ne nii bu baa ji du gërëm ndaw si jàpp na lool bu mu leen accueillir waaw mais bu dee xam na ne ñoom dina ko gërëm kooku mën na leen accueillir ne leen xaar leen moom da daa génnoon xam naa léegi mu ñëw ak yooyu expliquer leen en attendant voilà loolu lii dañ ko fi jàng ndax da leen accueillir accueillir na yonent trois cent cent ak ñaari àndandoom yi te boroom këram ñëwagul voilà. voilà waaye à condition mu bañ a nekk wéetaay boo xam ne wéetaay bi ñu xaraamal diggante góor ak jigéen mooy nga nekk kenn góor kese benn jigéen kese yow waa ji ñëw sone ci kër gi wala fëgg nga xool muy ab góor boo xam ne moom kese la te yow rek a fi nekk yow jigéen bu ko ubbi naa voilà voilà loolu loolu lay wax yonent waaye saa saa moo ko tere amul benn jigéen boo xam ne day benn góor bu wéet ak benn jigéen loolu seytaanee leen di ñetteel waaw te loolu iblis mën na faa jaare lu bari loolu euh, euh, il faut nit ki di ko moytu mu ne wa qawluha wax ji nga xam ne moom la ba léegi al imam an-Nawawi cal mi nag zahaba yastanimul lanal ma hmm? mooy euh, mu ne wa fiihi jawaazu istid'aabihi wa tatyibihi mu ne lii nii dafa dem utal ñu ndox mu neex tey tëm tëm lool dañ ciy jàng que ne possibilité ut ndox mu neex amul naan damaa dudd àddina man moom ndox yi nga xam ne ay verre de Guinée ci ne moom laay naan ndox yi nga xam ne kenn traité ko ngir wan ne man moom dara fii déedéet uti ndox mu neex loolu ci loolu ci jaamu yàlla la bokk voilà <laughs> waaw loolu lu dagan la ci yu dagan yi la bokk boo ko boo ci fasee jaamu yàlla jaamu yàlla la waaw ngir dina may fee sant yàlla waaw te sori na loolu maa ma ci yokk sori nag ñàkk lu naan waa yi moom moom dëdduwul àddina xoolal muy uti ndox mu neex lu ko teree jàpp ci kese ah peenam bii lu tax dugg ci jàpp bu kiiwee di uti ndoxu ah ndoxu humide ah après loo xam noo ko tere laa lay wax <laughs> cristalline <laughs> wala kirène après bu ko neexee aw ci kirène tey <laughs> waaye loolu lan moo ci nekk possibilité moo tax moom mii mu ute ko bu doon ne daraa ji ci yonent saa saa bu ñëwee dina na ko mais yow sa soxna si nee na ji doon def woon loo uti woon ndox mu neex te loolu nag kii wul quoi nekkul loo xam ne lu baax la voilà mu ngi noonu loolu lu ama am solo la <coughs> kon mu ne mu ne qawlu wax yi nga xam ne moom alhamdulillah ma ahadun yawma yawma akram dayfan minni wax ji nga xam ne moom la abul hay abul haytham wax ne alhamdulillah amul kenn tey koo xam ne moo ma gën a gan mu ne lool am na ay njariñ mu ne am na ay njariñ bokk na ci istihbaabu hamdillahi taala inda xusuli ni'matin zahira bokk na ci soppu sant yàlla jamono ja nga xam ne nit ki daa am xéewal goo xam ne bu feeñ la waaw bu ko borom bi defal waaw kii mooy xéewalu sangu mbindeef yi ak ñaari ah ah yi ñëw seet ko muy xéewal gu feeñ nga sant yàlla waaw waaw mu ne wakadaana ko noon yustahabu dañ koy sopp inda difaa'i niqmatin kaanat mutawaqqi'a waaye dañ koy sopp jamono ji nga xamante ne nii ah, jañ ah, loo xam ne lu metti la boo xam ne lu ñuy lu ñuy xaare sax lu nara dal la borom bi teggil la loo xam ne lu metti lu naroon a dal loolu it nga yàlla mi la teggil loolee mu ne wa fii gayri dalika min al ahwaal ak ci yu mel nii ci xaal yi mu ne waqat jamaat mu ta ah, ah, mu ne eh, dajaloona fii dalika qitratun saaliha fii kitaab mu ne dajale naa fii daalika qit'atun ab ab benn benn benn dog boo xam ne bu baax la ci sama téere boobu man imaam an-Nawawi al-Azkar mooy al-Azkar mun ta yi nga xam dañ koo dële ci euh, euh, yonent bi alayhi salaam téereem boobu mu ne wa minhaa istihbaabu izhaar al al al al al bishr mooy euh, nekk na ci tamit le fait que imaam Abul Haytham feeñal mbégte gi mu bëgg bi mu gisee yonent bi alayhi salaatu wa ñaari saxaabaam yi radiyallahu anhu loolu dañ ci jànge feeñal seen mbégte wal farax yi ak mbég ak boobu bi amee ak mbégte contentement nga wane ko ak tamit dañ ci jànge wal faraxu bi dayf di kontaan ci li nga xamante ne mooy gan fii waji yi ci xar kanamam mu gis ne yow kontaan nga ndax moom walhamdulillahi taala ak sant yàlla ci kanamam mu gis ko comme ni mu defee bi mu gisee yonent bay saa saa mu ñëw nen sant yàlla waaw ak sahaaba mi ne kenn ginuma euh, euh, ginumaa teral gan tey ginumaa teddi gan mu ne wa huwa yasma sax gan gi di dégg loolu waaw ngir xéewal googale ak tamit wasanaayi ala fii ak wax ganam gi lu rafet tagg ko bu dee ne in lam yaxaf alayhi fitna bu dee ne ragalul fitna bu ko taggee wax ko ay mbir yu rafet yu yu mu ko xamal bu dee lool du jar ci du ko waral fitna mu ne waaye fayin xaafa bu dee nag daa ragal loolu dalal ko fitna moom lam yasni alayhi fi wajhi ah bu mu ko tagg ci kanamam de mu ne wa hada lii nag tariqul jame mooy yoonu dajale baynal ahadith al waaridati hadith yi nga xam ne ñoo rot bi jawaazi zalika lii wan ne lii wa man'ihi que ne mën ngaa tagg nit ak yii wan ne da nga koy tere lii nga koy dajale mooy daal nga ko mën a dajalee bu dee ne ka koy wax ci kanamam di ko wax loo xam ne zaaru tagg la day jural moom na bu ko def bu dee nag du ko jural waaw bu boobaa nga bañ koo def voilà kon mu ngi noonu le léegi nag mu ne fan talaqa fa ja'ahum bi anqin bi mu demee indi leen benn foo xam ne ci caru tàndarma yoo xam ne ci la def eh, garabu tàndarma bi xeetu tàndarma yoo xam ne yii busrun à peine mûr wa tamrun ak bu wow wa ratbun ak bu nooy mu ne leen lekk leen mu ne loolu nag dañ ciy jànge te ne ñu dajale lekk ci xeet yu mujj yii nii waaw mu ne wa fiihi dalilun mu ne li tax loolu mooy ndax mu yu wuute yooyu comme niñ ko waxee woon da koo def yu wuute comme li mu wax ci riwaay imaamu Tirmidhi bi mu ne ko yeneen saa saa ne ko mënu a wun a tànnal rek mu ne noo damaa bëgg yéen ngeen tànnal seen bopp waaw ndax nit ki yii mën naa tey ci boobu mu bëgg lee te bëggul yee bu ko defee mu tànnal boppam waaw mu ne wa fii te ci loolu nag ginnaaw ba nga xam ne yooyu lañ dëkkandi fooyteef yi ay tàndarma ba pare mu door a reen ji xar mi loolu door a ñëw lañ togg mu ne nag wa fiihi yi ala istihbaabi taqdiimi al-faakihati ala al-xubzi wal-laxmi wa gayrihimaa <laughs> cam <laughs> moom <laughs> ah nutritionniste nutritionniste la Imaam An-Nawawi mu génn mbir mi wa fiihi xarit yi lépp ci ne mu ne nekk na ci dalil tegtal ala soppu taqdiimi al-faakihati nit ki buy lekk mu tàmbalee fooyteef ala al-xubzi laata muy lekk mburoog yàpp. mu jiital lenn ci loo xam ne ay fruits la xam nga li lii nii hadis bu wane te loolu la ah xam nga euh, taayale dafa am benn waaye bu ko doon wax benn nutritionniste yu ma gisoon ma ko doon wax xaw na xaw ma fan laa kii <laughs> muy wax ne eh, bokk na ci li nga xam ne day tax nga mën a euh, digérer li ngay lekk ak lekk lekk gu normal mooy bala ngaa commencer nga am lekk ay quelques fruits yoo xamante ne nii dina tax surtout ñi nga xamante ne dañuy lekk rek mel na duñ duñ suur mukk di lekk di lekk bu leen di jural ay problème mu naan boo commencer ay ay fruits ay feuilletés tuuti ñam ci waaw moom moom genre salade yi tamit sorewuñu waaw entrée yi nga ñam yooyu ba pare door a lekk li nga war a lekk loolu da lay dina man nga mën a ma dégg waaw <laughs> Allahu akbar ñun waa ahlul islam am nañ loolu bu yàgg <laughs> alhamdulillah mais nag dañ koo ñàkk xam. <laughs> moo tax it ñuy jooytu ay problème de poids ak nangam ak nangam ak nangam lu tax dañuy mëkk ci ceeb bi ba naan këx <laughs> après fruit sax duñu ci jaar yooyu moom bokkul ci affaire yi ci ñu bari waaw ñenn ñi moom waaw mu ne nag lool kon hadis bii dañ <laughs> kenn sopp nañ nga lekk tuuti waaw nga jiital tuuti boo naree lekk yàpp ak yu conséquent yoo yëleeg mbuur. waaw nga nga nga nga nga jiital eh, taqdimul faakiha lenn nag ci ay foyteef ba pare ala al xubzi wal lahmi wa ghayrihima allah mën a wop yi boo dañ ciy jàng ba léegi istihbaabul mubaadarati ila dayfi bima tayassara mooy gaawe eh, jox gan gi loo xamante ni yemb na léegi waaw bu ñëwee laata muy xaar lekk ba dina mag comme niñ ko waxe woon bi ñuy gis sara bi <laughs> bii passé waaw nga am lum jàppandaygul waaw loo xam ne ay amuse-bouche yoo xam ne moom lay moom lay jàppandeegul yoo xam ne nag du ko teree lekk lekk gu mag ga waaw mun a wakraami bada bandowu waaye teral ko ginnaaw bi mu lekkee yooyu nag buur ko ne yem nga ci yooyu bi ta'amin ci ñam boo xam ne yasna'uhu lahu bu mu ko defaral nag bu gën a conséquent bu gën a baax la siyama ida ghalaba in ghalaba ala dhanni haajatahu fi l haali ila ta'am rawatina bu nee ne eh, eh, eh, daal dinay li njort njortam li ci gën a li gën a noot njortam mooy aajo gu mu am ci lekk voilà mu njëkk lële voilà mooy loolee loolu dafa am solo mu ne waqat yakunu shadid al hajati ila ta'jil ndax gan bi kat mën naa nekk koo xam ne ndax doo xam ne comme jógee bu xiif lool waaye comme que bi mu ñëwee à l'improviste la yëgoo ko woon mu ñëw yow utal yoo xam ne moo taxit di bàyyi ci kër gi yenn yoo xamante ne nii nit ñi dañ ciy mën a ñam eh, lool it baax na ay ñoomin gerte caaf. ah ñoomin fruit ak ñoomin pomme wala yu mel noonu wala yoo xamante ne nii ah, eh, eh, eh, neex naa kii daal yooyu yéyandi waaw ay yooyu dafa baax waaw nga xam ne bu ñëwee nga tegandeel ko loolu waaw defaral ko quelques kii yu ndaw en attendant ngay ngay ngay seet ganaar ngay tiq ganaar wala ñoomin xar wala ñoomin bëy wala gaa yoo yële ah ci ko ko mën a mu ngi noonu voilà <laughs> waaw <laughs> ndax mën naa nekk koo xam ne day tar ak aajo ci gaaw a lekk ndax xiif mu ne waqad yasuqu takat alayhi intidaaru ma yasna'u lahu listi'jalihi lil insiraaf ndax man naa nekk koo xam ne di xaar nag lañ koy defaral affaire bi diis ci moom quoi waaw ndax eh, eh, ni eh, daa war a gaaw a dem wala yu mel noonu bu jotee am loo ko jox buñ bu dee day dem léegi nga ne ko noonu xaaral xaaral bu ne la noo fekk ma dem ne am na lu mu jot ñam voilà waaw. <laughs> mu ne waqad kariha jama'atun a as-salaf at-takalluf lid mu ne nag lenn ci salaf yi am na ñoo xam ne dañoo sip mooy di. chargé wu di yem sa bopp lu metti ngir gan waaw mu ne wa huwa ah, mahmudun ala ma yashuqu ala sahibil bayt mashaqqatan zahira loolu liñ ci jub loolu lenn kese la mën a yenu mooy li nga xam ne nit ki daa bëgg a teral ganam mais di tegoo loo xamante nii dafa feeñ ni gan gi sax bu ko xoolee gis ne kii mbir mi coono bu metti la ci jot waaw ci wàllu financier ak wàllu tamit yaramam waaw loolu la wax waaw loo xam ne bu paree da koo lebi da ko nàngam affaire yi dina tar ci moom mu yaay bori neen lu mu yu mel noonu waaw mu ne ndax lu tax lenn ci salaf yi waxoon ndax mu ne li anna dhalika yamna'u min al-ikhlas ndax loolu day tax waa ji e, du du du du kii ah du sellal mbir mi ngir yàlla dootul defati ngir yàlla da koy def rek parce que manu la ñàkk moom laa doon wax yow Serigne bi nga xam ne day ñëw teg taalibe yi ne Europe lay ñëw Espagne nangam teg leen naan suite ak yooyu gars yow booy defatuñ ko sax ngir yàlla ak ngir yooyu ngay wala non non yu man da ñàkk mooy wax dëgg yàlla charge la boo xam ne ñàkk ñoo dafa mel dañ koo mënula mën a ñàkk a def rek waaye moom xalaatuñ sax affaire yàlla waaw bu eh, nekkee sax saa nag ñi ci xaw kii tuut dañ naan ne saa nag war naa am xel ak yu mel noonu xam nga ko defatu ngir yàlla loolu nag la ñuy wax waaw yooyu moom moo baaxul waaw moo tax imaginer nag euh, euh, euh, bu dee ne gan gi ci boppam ci ñi kii ganale moom moo ko defal boppam ba yooyu dal. yoo xam ne day tax dootul mën a tee sellal loolu la ñu sib la rawatina li nga xam ne nag gan gi ci boppam mooy ñëw di yeewuy bëy naan lii lañ ma war a defal wal iyaadu billah <laughs> waaw kon nag loolu ba pare mu ne loolu war rubbama zahara loolu mën naa feeñ waaw waaw ci moom min zalika waaw bu dee waaye loo xam ne moom mooy tegoo yenn yi ngir gan gi gan gi mën na koo repérer sax seetlu ko ba pare affaire boobu gêné ko ko le fait que mu xam ne kii kii kii lii manu ko ko quoi xam naa coono yi yëpp muy tegoo après moom mu nekk koo xam ne day nekk ci gêne voilà mu ne loolu lépp moo tax euh, kenn ci salaf yi ne loolu dañ koo sib waaw ah, mu ne loolu euh, euh, loolu daal li gën a mat mooy nit ki na ko def waaw ngir jege yàlla ngir wane tamit ak mbégteem ci ganam gi ak loolu le waaw waaye it am na loo xam nañ ko ci jànge mooy man ngaa ganale nit koo xamante ni ci dëkk bi la dëkk yéen a bokk fu ngeen dëkk parce que Abul Haytham nii xam nga yonent bi alayhi salaam bi mu génnee kër Seydina Abu Bakar ak Seydina Umar ñoom sorew ñoo bokk ko ma man wane bon de toute façon on il ah ah comprend ah il est chez lui tu es comme tu es comme comme comme après loolu nga teg ko ci rek jox ko tee kese caaf mu jeex après yow amoo dara du jaralu la sax tomb loo xam ne yow yaa gina yor ay ganaar yëpp yoo xam ne yëpp defar nañ ko du nga waaye yow sa waay loolu loolu du affaire bi ah man nga ganale koo xamante ne ni yéen a bokk dëkk voilà mu ñëw seet si la yéen ay ay voisin ngeen mu ñëw seet si la loolu nga surtout bu dee ne euh, boo xaw nga kii booy surtout bu dee ku ñu mii la kon mbaax ak tamit koo xam ne xam-xam ak yooyu yow loolu dañ cee war a profiter voilà loolu ganale soo bu jóge fu sori kese déedéet ndax yonent bay saa saam saxaabaam yi radiyallahu anhuma mais jógewu ñoom fu sori voilà waaw mu ne wa am naa feelul ansaar yi wa dabhi shaat kanta jëfu lansaar yi bi ak rendi gi mu rendi eh, eh, gàtt bi ah, loolu nekkul loo xam ne dafa tar ci moom mooy lu mu mal la moo tax imaamu Tirmidhi gis nga foofu nee boroomi tool la woon boroomi ma garab yi amee na ay gàtt waaw <laughs> waaw moom da koo bari woon waaw mu daal di koy mu ne li am ba de sax moom nii waaye yow bu bu di woon ay ay ay ay jur yu bari way bal jamaalan ay ay ay ay kii laa wax jimaalan laa wax ay ay gëléem ah wa anfaqa amwaalan dépassé ay alal yu bare fii diyaafati rasuulillahi ngir ganale yonent bi alayhi salaam wa saahibi ak ñaari àndoom yi radiyallahu anhuma kaana masruuran bi daalika da ci doon bég waaw moom Allahu akbar Allahu akbar mu ne Kantaa li nga xamante ne nii moom la jël paaka bi loolu dañ cee xamee loolu waxu ko mais maa koy wax mooy dafa jël paaka bi rek yonent bi alayhi salaam ne ko iyyaaka wal xalu loolu mooy léeg-léeg ishaara mooy junj rek dina doy nit dina di nga gis kenn lenn rek nga xam ne kii lii la bëgg def waaw mooy nit du luñ la waxul rek doo ko jëli yonent bay saasaam naka la gis mu jël paaka bi mu xam ne ah kii daa nar a di léegi nag ci kaw loolu ci la bàyyi neewu ko looy doy paaka bi déedéet dana ko rek mooy tur ndax yenn yi dafa leer voilà mooy al ishaara takfi lil aqil voilà mooy junj doy na borom xel léegi léeg yéen da gis nga xam ne kii noonu la ci kaw noonu man nga ci wax ne ko waa defal loolu wala boolu def lii wala loolu man nga ci teg euh, euh, digal ko wala nga am loo koy laay biir wala nga aaye ko voilà léegi nag mu ne euh, bi nga xam ne nag kon ci la dem indi mooy yonent may saa saa da gis nit ki bu buñ lay ganale li mooy yow mooy nit ki booy ñëw di rendi na nga moytu nga xam dañoo am soow ndax njariñ la nga ca mën a am waaw wala kala defal njariñ la nga a am muy soow moo mële boo amee yeneen def ko nga moytu yooyu mooy ñi nga xam ne day produire ndax production dafa am solo bul ñëw arrêter la production loo xam ne boo ko defee dara dootu produire léegi mu ne kon moytul yooyu la waaw ndax njariñam day jalgati alors que boo ko rendee noonu mooy jeex na dootu mën a cee jariñuwaat loolu it lu ama am solo la Allahu akbar hmm? léegi nag li nga xamante ne nii moom la ne nag bi nga xam ne ci lañu lekk warawu falamma shabi'u an shabi'u warawu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ne fii imaamu Nawawi dalay al-Minhaj dalilun ala jawaazi shabi lii dañ ci jànge suur moom lool lu mën a nekk la waaw bu bi kenn naan suur daa xaraam waaw nit as bu lekkee jaari ñetti kuddu wala ñetti dank war na koo doy loolu du loolu loolu dara déedéet ah déet ça dépend moo tax nga bëgg koo def général yi ba bari nag as gor léegi ñi ñeneen ñi ko manul nag wala ñuy lekk ba suur ñu gise ko déedéet ñii dañoo suur mu ne fa lamma shabi'u ba waaw moo tax ma ne la woon walam yakun qattu shab'an min at-tu'mi loolu tekkiwul na yonent bay saa saa masula suur ah te Sayyidatu wax na ko lim ne waa kër yonent bay saa saa masuñoo suur ñam ñetti guddi loolu mooy kon doon nañ suur kay <laughs> waaw loolu mooy suur doon na am te wax nañ la loolu te bii xadiis baa ji di ko wax waaw mooy ñun ni ñu xamee suur duy suñu koll yi ba mu neer ba regga regg ba duñ mën a fi dara wala sonn mu lay tere lu bari loolu la yonent bay saa saa doon loon waaw loolu moom masu koo def walam yaku qattu na min at-tu'mi saway masu la nekk mukk di regge noonu ci ñam waaw comme ñun nañ ko xame mais kanta règle gu normal si si yonentu way saa sam da ko doon def kay mu ngi nii fii nii da ko doon def moo tax mu ne di fii daal yidun alaa jawaabi shab'i de yii dañ ciy jànge ne kon mooy suur man naa nekk loolu lu mën a nekk la waaw waaw mu ne kanta wa ma jaa fi karahati sham'i fa mahmulun ala al mudawamati alayhi léegi nag lépp lu ñëw ci sunna di di di di di euh, sip li nga xam ne mooy yenn suur yi mooy mooy di ci di ci sax waaw mooy sax nag tout le temps sa ko ngay regg tout le temps ndax loolu moo tax yeneen way sa sam tànnoon ne sama borom bi mu ne ko ma defal la euh, montagne yi xeeru montagne yu màkkay zahaban mu ne déedéet damay xiif damay regg bés xiif bés parce que loolu déggoo li mu wax bu ma reggee daal di lay sant shakartuka wa hamdtuka bu ma xiifee tadarratu ilayka ma torox lu jëm ci yow waaw kon loolu bu dee kuy reng-reng kese léeg-léeg yëga di mën na koo dugg loolu moo tax yonent way sa salaam boo gisee hadith yoo xam day wax ci lool reng-reng gu bari loolu la parce que léeg-léeg day yëgadil xolu jaam bi ta mën na koo rey waaw ak di toppatoo far mu nekk koo xam ne moom daa day dund ngir biir bi yooyu la ñuy bañ voilà li annahu mu ne kon fa mahmulun wa ma jaa fi karahati ash-shab' fa mahmulun ala al-mudawamati alayhi li annahu yuqassi al-qalba wa yunsi amra al-muhtajin ndax nekk di lekk saa su ne di suur saa su ne day wowal xool de ba pare fàttelewoo borom ke ne am nañu ñoo xam ne aajo woo nañ comme mooma ah, moom mii suur na waaye am na ñu bari ñoo xam ne lii amuñu ko te duñ ko du leen xalaat waaw waaw mu ne wa amma su'alu léegi nag mu jàll ci beneen ci naañ gi xéewal googu mu ne alqaadi Iyaad nee na mooy al rahimahullah al muraadu su'aalu an al qiyaam bi haqqi shukri mooy laaj ci àqu sant te loolu mel noonu la imaam Ibnul Qayyim daal di wax tamit ne mbir mi na la mooy ndax comme que xéewal bu nekk moom xéewal sant shukru dajaa warat la topp lool lool la borom bi tax summa la tusaluna yawma idin anin na'im ginnaaw gi des na leen laaj ci xéewal yi ma leen defaloon mu ne walladi na'taqiduhu kantaajul imaamu Nawawi leela imaamu al-Qaadi wax yi nga xam ne moom la ñu jàpp te kii ko de mooy mooy su'aalu ta'addudi ni'ami wa i'laam bil imtinaani biha mooy li mu wax fii ci Riyaad bi kene mooy laaj la Eh, ngir bari xéewal yi nga xam ne moom la leen defal ak tamit di yëgle eh, xéewal gi leen defal di leen ko xamal waaw ngir nit ki xam ne lii lépp sama borom moo ma ko defal waaye di wane izharu karama feeñal teraangaay borom bi ci sotti gi nga xam ne moom la leen ko sotti waaye di taw tawbih eh, laaju ah taja yow loo ma ne defaroon lii dafoo ci nangam nangam ngir gàcceel déedéet mu ngi noonu ah kon en tout cas al-imam al-qadi Iyad wax allah loolu moo la tamit waaw kon nag mu ngi noonile kon al-imam al-hafiz an-Nawawi rahimahullah kon loolu la wax ci affaire bi hmm? loolu la wax waaw loolu la wax ci xadis bi léegi nag xadis kon gis nañ bon euh, euh, moo taxoon xam nga lii mu wax nii am na solo am na solo am na solo moo tax ma ne woon lii rek doy na quoi <laughs> jarul ji eh, jëlaat leneen waaye it dañ ciy jànge kene xéewal bu ñëwee comme fi ñu mujjee nii ah fàttalikul de waaw waaw la la daloon laata sa jamono yi boo mbiri neexee fàttalikul jamono yi nga xam ne neexul moo tax yonent bi saa seetlu ne dina leen ko laaj yawmal qiyaam akhrajakum min buyutikumul ju' ndax da leen génn seen kër yi xiif dellu si woon lu di asaaba Ah, hatta asaabakum hada an-na'im ba xéewal gii daal di leen kon nag nit ki daa war di fàttale ko démb ak tamit bu neexee mu fàttew ah boroom bi ma defal lii te am nay jamono neexewul woon nii wala yaa quelques minutes rek sama kaa metti woon na boroom bi ma ci génne nag ma delluwaat ci moom kon loolu lépp nañ ko ñuy jàngee kon nag ñu yem ni insha allahu taala ah waaye di eh, waxoon nañ ko nit ki bu amee ay gan sant eh, sant ci uh-huh, sant sant Euh, loolu it lu am am solo la voilà wallah euh, euh, kon ndax imam Abul Haytham daal di sant ci lii nga xam ne moom la am jële ko ci bi mu gisee ganam yi ah wallahu ta'ala alam kon nag ñu yem nii bii di ñëw ñu daal di àggale jël hadith bi nga xamante ne moo ci dobbu nga hadith numéro quatre cent quatre-vingt-dix-huit de hadithu Khalid ibn Umar al-Adawi radiyallahu ta'ala anil